teg leen sama wax nee moo tax mu ne imaamu an-Nawawi rahimahullah ne li ràññeeku ba mu saxee ne yonent bi alayhi salaam tere na ko li ràññeeku mooy doxe xadiis bi tere gi mu ne kanta Maalik nag mu ne waaw wa Maalikun ma'zur kanta Maalik mën nañ ko doon ngànt fay nawu lam yablu lan mooy liñ doon wax sànk ba léegi te imaamu Daawudi wax ko

wala rasulullah wala imam Malik sallallahu alayhi wasallam ah moo tax imam ñëpp ñoom ñëpp a d'accord waaw waaw bu sama wax wuteeg waxu yonent bay saa saa jël li nga xamante ne imam Abu Hanifa sama wax sànni leen ko ci mur bi waaw waaw imaamu Shaafi'i ne idaa a al-hadiisu fa huwa mazhabi bu hadis bu wér fekk man gisuma ko doon doon wax lu wuteeg moom hadis moom wér wala sax ma gis ko xaw ma woon ne na bu wéree ma doon wax lu wuteeg loolu loolu mooy sama mazhab bu ma kenn askanaleeti beneen wax waaw. kon manoo nekkub Maalik yi ñëw ci ginnaaw imaam Maalik moo tax imaam Ibn al-Arabi dal ci am ab imaam Abdul Abdul Wahhab ne lan la mën a waxee nii nas yi clair muy xiyaas fee ay mbir imaamu Daawudi bi Maalik moom tamit ne li ma a ne mooy imaam Maalik lii moom mooy affaire bi da koo jotewu waaw kooku nag am na ngànt ku dalil jotewul nga waxee li nga gis kooku am na ngànt mais ki gis lu wute gis dalil kooku amoo ngànt fa kas kanamu borom waaw kon nag loolu la waaw <laughs> moo tax mu ne imam ad-Daawudi yi dane min ashaabi Maalik lam yablugh Maalikan haadha al-hadiis walaw balaghahu lam yuxaalif waaw waaw mu ne dane imam Maalik jotewul xadis bi jotewu ko xadis bi jotewu woon manu la wax lu wuteeg xadis bi doon lu wuteeg moom lii mooy loolu lii la rek so waaw moo tax léegi nag mu des waa imam Abu Hanifa nag moom fu fu wax ndax moom imam Maalik <laughs> rahmatullahi alayhi ñoo bokk waxam kenn mbir mi siguñ ci dara waaw <laughs> imaam Malik kon moom xool na gis nañ moom ngant gi mu am léegi nag imaam Abu Hanifa nag lan la moom fu fu fu mu teg li mu ne da kenn sibu ko imaam kii ne al imaam al Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne mu ne wastadal wastadal al Hanafiyya kanta Hanafiyya yi <laughs> ànd ak seen sëriñ <laughs> rahmatullah alayhim ñoom li ñu tegtaloo ne kenn sibu ko mooy bi hadith ibn Mas'ud hadith ibn Mas'ud waaw xam nga Imaam Maalik moom boo xam neewul dama amub hadith bu bu bu boo xam day wane ne loolu dara newu ci dara rek <laughs> ah moom dara rek xamul euh, ki nga xamante ne guma kenn ku ñuy roy ak yu mel noonu mooy waxul ne dama ci am texte quant à Hanafi yi ñoom dañoo am texte boo xam ne ñoom moo tax. mu ne wastadalla daal di nay eh, eh, eh, daal di sukkandiku alxanafiya xanafiya yi kantaanoom rahmatullah bi hadith ibn Mas'ud hadith sayyidina ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasuumu min kulli shahrin thalathata ayyam wa qallama kaana yuftiru yawm al-jumu'ah mu ne hadith boobu imam al-hafiz ibn Hajar rahimahullah hasanahu at-Tirmidhi mu ne wa laysa fihi hujja li annahu yahtamilu an yurida kaana la yata'ammadu fitrahu fitrahu ida ida waqaa fi l ayam allati allati kaana yasuumuha wala yubaadu dhalika karahatu ifradihi bi sawm jam'an al hadithayn waaw mu ne anta xanaf yey dañ ne imam Mas'ud hadis boo xam ne bu xasan la bu imaamu Tirmidhi imaamul xaafis nee na bu xasan la solo mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nekkoon doon woor ci weer wu nekke ñetti fan te nii waana muy dog bisub àjjuma léegi mu ne imaam al-Hafiz ne fii ñu fi lay ah man xaw ma nan lañ fi mën a uti lii di ci lay xallamaa mooy ñetti fan yooyu ci weer wu nekk mais mën naa nekk mooy tombeek mooy lool mooy lii mu ne ndax day yenu ko ne li mu bëgg a wax mooy kaana doonul woon rew moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dog bésub àjjuma noonu rek bu dee ne dafa tombeeg bis ya nga xam ne daa nekkoon di ko woor comme ay yaamul bii diñ doon wax bu dee da doon woor loolu ñetti fanam yi foofu la ko doon def wala bu tombeeg bis ajjuma yu tombeeg bis boo xam ne aadaam la woon mu ko doon woor yeneen ci bari saa saam comme yow mu arafa tamit ci la loolu dama ko fàtte woon mooy hadith sayna Abu Hurayra bu njëkk bi laa taxusu laylatal jumaa bi qiyaamin min bayni layaali wala taxusu yawmal jumaati bi siyaamin min bayni ala ayyam illaa yakuna fi sawmin yasumu ahadukum loolu mooy tamit bi koo xam ne daa faral di woor bisu Arafat saa boo Arafat ñëwee mu woor Arafat tombeeg bisu àjjuma kooku kenn du ko ne ah ah ah, ah, ah eh, eh, eh, est-ce que da ngay woor jeudi bi ah déedéet ko da ngay woor samedi bi ndax mënoo mënoo ko woor parce que mooy bisu Iid bi daa xaraam kon dogal déedéet bu boobaa Arafat tamit boobu mën na koo woor. mooy yi nga xam ne moo yooyu rek comme ashura wala tasu'a ci yi woon benn ci yooyu mu daal di tombé bésub àjjuma loolu garaawul kooku daa dugg ci hadiisu premier bi ñoo wax léegi bu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra moo tax Hanafiya yi seen lii manuñ ci sukkandikoo noonu voilà non manuñ ci sukkandikoo noonu ba ne loolu day wane ne kon dara new ci voilà parce que xallamaa yi waana mu doon euh, dox bésub àjjuma euh, loolu ça veut dire loo xamante ne moo ko doon. Euh, coobarewu rek bàyyi ko noonu bu dee ne daa tombeek bés boo xam ne moom la doon woon mais kay li wax daa leer naññ <laughs> te mu gis bii soxnaam bu koy woon moom da ko dogal di ngay woor suba da ngaa waroon démb de suba de dogal <laughs> léegi nag am ñu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne wa minhum am na ci ñoom xanafiya yi sax ñoo xam ne man addahu min al-xasaa'is yoo xam ne non lii jagleeb yonent bi la alayhi salaatu wassalaam mooy woor bisub àjjuma mu ne walay sa bi jay loolu moom du lu rafet wax jii li annaha la tasbutu bil ihtimal parce que ne jagle parce que rent bay saa salam lii règle général moo yeneen saa salam dañ koy roy ci lépp laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana la ñu borom bi wax nekk na ci biir yonent bi alayhi salaatu salaam royukaay bi gina a mag kon mooy kooku lépp lu mu dikke dañ koo war a roy lépp lu muy def dañ koo war a roy mbaax moo tax loolu mooy règle générale gis nga exception yi mooy loo xam dañ naan lii jagleem la te loolu il faut mu nekk alquran bu leer nañ wala sunna bu leer nañ manula tegu ci ay estimal bon on pense que on yaakaar que je faut que bon yaakaar naa ne déedéet du tegu ci loolu moo tax mu ne lii ñii naan ay jagleem yore tamit saa saa la du lu rafet ah en plus da tegu rek ci li nga xamante ne mooy ci yaakaar naa ak dama foog waaw waaw. mu ne wal mashhuuru li nga xam ne nag moo siiw inda Shaafi'iyya ci Shaafi'iyya yi wajhaani ñaari wàll ahaduhumaa benn bi mu ne wa naqalahu al-Muzani an Shaafi'i lool al-imaam al-Muzani rahimahullah mooy nijaay imaam at-Tahawi ah <laughs> xaritu imaam àndandoo imaam Shaafi'i la woon rahmatullah alayhi mu ne ah, rahmatullah alayhima mu ne annahu laa yukrahu illaa liman adafahu sawmuhu an al-ibaada mu ne jëlee ci imaam an-Nawawi euh, Shaafi'i al yi nettali ko ci moom que ne du ñu du lu ñu sib bu dee lu bésub woor bésub àjjuma moom kese lu dul ki nga xam ne mooy woor ko da koy da koy da koy da koy feebalal ci mu mën a jaamu yàlla yi nga xamante ne allati taxaw fiihi min as-salaa wa du'a wa dhikr mooy façon jaamu yàlla yooyu bu dee ne bu wooree bésub àjjuma du ko man waaw da koy feebulal day tax mu nekk koo xam ne waaye yooyu du yi mu ko war a defe ni mën a mati ci julli ak ñaan yaak ci kar yeeg julli ci yonent bi alayhi salaam yooyu mu war a def bu dee da koy feebalal kooku ci xaq kooku lañ ko lañ ko sit loolu mooy lan mooy bu dee ne kooku am na kàttanu daal di def jaamu yàlla yooyu yëpp te du ko wàññi dara boole ko koor bi dara newu ci mais loolu lay sa bi mu ne war saan yi beneen wàll bi woo wëla di saxaxawul mutaaxirun te waaw nga xam ne ñi nga xam ne moom la mujj ñi daal di saxal ñoom naw yi ñoo ñooñu daal di koy euh, ñoom dañu ne mooy waxuwaa waa jumhur léegi nag imaamul xaafis jon ginnaaw lii kon kii yaa ngi nii léegi affaire bi lenn la mooy kon lan moo gën a dëgër wax yaa ji dañ koo sib ñii ne kenn sibu ko dara newu ci dañ koo sib wax nañ la ñu ko ñoom imaam Ibn Hazm avant ñoom al imaamul Buxaari ñoom imaam Ibn Hazm ak ñoom ñi nga xamante ne nii maanaam imaamul Buxaari avant ñoom ki nga xam ne mooy saxaaba yi ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñooñu radiyallahu anhu ñoom Seydina Salman Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu comme ni ko ñoom imam Ibnul Munzir ak imam Ibn Hazm soloowe loolu mooy li gën dëgër ci wax yi wax nañ la lu tax voilà quant à deuxième wax bi nga xam dañ koo sit muy wax waa jumhur loolu de naa dëgër ndax amul luy teggi tereeb yonent bi alayhi salaam bi mu tere siixatul euh, tere gi mu tere laa su man na ak tere gi mu tere ak tamit le fait que mu dogloo soxnaam ne ko dogal te daa woor loolu duñ ko def ci loo xam ne dañoo sib kese amul dara lu ko teggi kanta beneen wax bi nga xam ne moo naan kenn sibu ko dara newu ci wax yooyu xam nga ne dëgërul mooy wax biñ jële ci imaamu Abu Hanifa ak imaamu Malik rahmatullahi alayhima bu dee te kanta teqantal bii këne booy bu imaamu Shafi'i bii bu dee ne waa ji am na kattan ci jaamu yàlla yi du bu wooree du ko tere def yi ay julleek ay naafilaak ak sikkar yi mu def waa bisu àjjuma ak yooyu salaat wala nabi sallallahu alayhi ak yooyu kene kooku ci xàq kooku lañ ko si keneen ki loolu dëgërul voilà wallahu taala alam léegi nag al imaam al haafid na xajar pour jeexal mu ñëw nag ci benn loo xamante ne euh, ginnaaw lii dina am solo waaw mooy euh, waa mooy tax tax bi tax lan moo waral ñu tere ngay e, nekk koo xam ne da ngay beral bésub àjjuma woor ko moom dong lan moo waral loolu waa loolu lu ko waral que tere nit ki di beral bésub àjjuma ci woor moom kese ñu ne la mu ne ala aqwal wax tulifa fii sababi nahyi an ifradihi ala aqwal boroom xam-xam yi wute nañ ci ber giñ ko ber moom ci ay wax Euh, léegi mu tàmbali mu ne bi ci njëkk ahaduha benn bi li kawnihi yawma iidin ndax lan bésu feet la bésu ajjuma mooy feetu semaine jullit ñi wal iidu yu yusaam te bésu feet kenn du ci woor comme ni ñu xame ne bésu iid comme tabaski wala korite dafa xaraam nit ki du ci woor waaye fii benn mbir moo ci am benn problème mu na was tuskila zalika ma al izni bi siyaamihi ma ghayri waaye am ne ah attention comme li imam at-Tabari doon def différence ne def nañ man nañu def différence bu leer que bu dee bisub iid yi ñu xam iidul adha ah ak iidul fitri ak iid bii ñuy wax ajjuma tere gi ñu ko tere ñaari tere yooy bokkuñ ko ci woor parce que bu dee biir euh, tabaski wala korité nga ber leen wala nga woor bés bu leen jiitu yooyu yëpp ci yem dafa xaram alors que bu dee àjjuma boo wooree bi ko jiitu wala bi topp ci moom moom bokkul loolu moo tax ñu ne ah waaw bésu feet ngeen ne looloo tax kenn du ci woor waaw lu tax kon ñu permettre la ne boo wooree benn bés bu ko jiitu wala boog war ngaa woor bés di nga bëgg fas yéene ngaa woor di ci tegu nga boole koog moom ah mu ne wa ajaaba Ibnul Qayyim kal imaam Ibnul Qayyim mi dëgëral moom côté bii lii la dëgëral après daal di ciy tontu wa ghayru ak kudul moom rahmatullahi alayhim bi ne bi annahu bi anna shibhahu bil iid laa yastalzimu istiwaa'ahu ma'ahu min kulli jiha ñu ne le fait nag tontu bi lii la këne dafa niroog bésub iid comme adha wala fitr korite wala tabaski mais loolu ça n'oblige pas ni ñoom ñoo tolloo ci wàllu yépp waaw am na luñ bokk am na luñ bokkul ma man saama ma'ahu ghayruhu képp koo xam ne woor na beneen bés boole kook moom bi jiitu wala bi ci tegu intafat anhu surat taharri bi sawm day deñ le fait lañ ci tere mooy di ko dakk ngir di ko woor bésub àjjuma day deñ ndax woor nga bés bu ko jiitu walla bi ñëw ci gannaaw mu ne saaniha ñaareelu beneen wax lu tax ñu tere bés boobu àjjuma daal di ko ci beral ci woor mu ne li allah yad'u fa anil ibada waxu waxtiyaaru Nawawi mu ne dañ koo tere parce que dañuy bañ nit ki daal di faible ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañ yoonal bésub àjjuma muy bés bu màgg boobu di bés bi nga xam ne xayru bés bi gën ci euh, bés bi ci bési semaine bi comme li yoneen saa wax gisoon nañ ko ci réat bi waaw bés bi gën ci seen bés yi mooy yawmul jumaa léegi yow jaamu yàlla yi ci yàlla yoonal ci dem àjjuma waaw fekk ci xutba ya waaye azkaar yi salaatu ala nabi yi julli yi sangu set yi lelli say we yooyu yëpp ak yi nga xam ne lépp ngir eh, di jageñ jegeñ sa borom ngir am ngërëmu sa borom loolu boo fi wooree moom kese li tax ñu tere ko mooy dalay feebu loo ci jaamu yàlla mu ne wa hada ixtiyaarahu an-Nawawi al imam an-Nawawi lii la tànn waaw parce que imam an-Nawawi rahimahullah dane <laughs> non waaye bon euh, imam an-Nawawi rahimahullah bi muy dëgëral waxam ji moom Euh, nañ ñëw ci li wax comme ça nga xool ni nga xamante ne moom loolu la wax bu <laughs> dee wal hikmatu fi fi fi nahyi anhu an an anna yawm al jumu'a yawmu du'a'in wa dhikrin wa ibada min al ghusl wa tabkir ila as-salah wa intidhariha wa istima' wa istima' al khutba wa ikthar adh-dhikri ba'daha li qawli llahi ta'ala فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا wa ghayra dhalika min al-ibadat fi yawmiha fastuhib fastuhibba al-fitru fihi fayakunu a'wanu lahu ala hadhihi al-wadha'if wa ada'iha bi nashatin wa inshirahin laha wal taladulu hmm, biha min ghayri malalin wala sa'ama wa huwa nadhiru al-hajj yawm arafa bi arafa fa inna as-sunnata lahuwa al-fitru kama sabaqa taqriruhu li hadhihi al-hikma waaw <laughs> mu ne Euh, mooy li wax léegi rek parce que aju bésub àjjuma xikma bi lenn la parce que daa bari ñu ci war a def waaw mooy bésub àjjuma bésub ñaan la bésub tudd yàlla la bésub jaamu yàlla yu bari ci sangu ga gaaw a dem yawmal jojëja jumaa ja ah di xaar julli ja déglu xutba bi bari looy tudd yàlla ak salaatu ala nabi salaa salaam ak yu ko wax borom bi ne bu ñu baree ci julli ji na ngeen tasaaroo ci kaw suuf sàkku ci gëneelu yàlla wazkurullaha kathira te ngeen tudd yàlla lu bari mu ne ak yu mel nii ci jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koy jaamu dañ ko nit ki dañ ko ko taamul dégg digal ko ko soit loo xam ne dañ koo digal farata wala loo xam ne ne yi lu ñu sopp la ci bis bi léegi nag bu boobaa ñu sopp nag mu daal di dog fii bu ko defee ci lay gën mën a ne am lu ko jàppandi jàpp jàppande ko ci jaamu yàlla yi nga xam ne yooyu la war a joxe mu def ko di ko joxe ak euh, euh, ak cawarte ak dënnam bu se bu boo xam ne day day féex waaw waaw ba pare am ci benn genre tax euh, euh, am ci ak cafka gu neex boo xam ne mooy sawar ci waaw dëkk li muy def ba pare sawar ci loo xam ne ak tokki du ko ci fekk bu doon ne daa woor ak tamit ak yooyu quoi <laughs> mu ne lool mooy possible mooy comme bésu aj euh, Arafat nga xamante ne kii aj dañoo sopp ci moom mu daal di dog comme li nga xamante ne mooy sunna ci moom voilà kon nag mu ngi noon <laughs> waaw waaw ah. ah, léegi nag imaamu yu xoola mu ne mu ne rahimahullah fa kii la waa bu benn waay ne law kaana kadhalika yow bu doon ne lii nga ko waxe nii la deme lam yazal an-nahy wal karaha bi sawmin qabla bi sawmi qabla bi sawmi bi sawmin qabla wa ba'dahu li baqa al-ma'na ne waa bu nit waxoon ne yow lii nga wax bu doon ne loolu la deme mais kon tere giñ ko tere wala sib gi ah tere geeg sib gi loolu du deñ bi ci nekk parce que bi saw mi ci woor bu ñu woor bés bi ko jiitu wala bi ci nekk ci ginnaaw waaw ndax maanaa bi ngay wax day des parce que waa ji day woor en plus da ciy dawlati leneen mooy woor benn bés <coughs> bu dee bés boobu kefe la woor lool dal ko ci mais bu ci boolee beneen bés du gën a sonn ah mu ne fal jawaabu rahimahullah tontu bi mooy annahu yaxsulu lahu bi fadilati sawmi alladhi qablahu aw ba'dahu ma yajburu ma qad yuhsalu min futurin aw taqsirin fi wadha'if yawmi al-jumu'a bi sababi sawmihi wa hadha huwa al-mu'tamadu fi al-hikmati fi an-nahyi an ifradi sawmi al-jumu'a mu ne léegi tontu bi lii la maa ngay tontu déglu mooy kene waa ji dina jote ci ngëneel gi nga xam ne moom lay wor bés bi muy wor bi ko jiitu ajjuma wala bi tegu ci moom day mel ni day ñëw réparer yi nga xam ne bu wooree bésub ajjuma bi du ko mën a taxawee ci waroon a taxawee léegi bés ba mu woor bi ko ñiitu wala bay ñëw loolu day mel ni day réparer lee nag bu ko defee loolu du ko ñàkkaat waaw kay mu ne lii la nag waaw kay yi nga xam ne moom bu wooree bésub ajjuma bi da koy faible léegi ñu ne ko kon wooral avant bu ko defee loolu mu réparer la mel ni day jabru li wala boog bi ci tegu mu jabru li nga xam ne moom nga waroon def ta koor gi tere woon la ko ndax coono ak yooyu mu ne lii mooy li nga xam ne moom lañuy sukkandiku lii mooy lu dëgër ci xikma bi tax waaye imaam alxaam na xajar bi mu tuddee waxu imaamu Nawawi jii da ko tënk ne kanta wax ji <laughs> te wax la ne moom la imaamu Nawawi tontu euh, tànn wax nañ la nag euh, ñëw nañ ci minhaj mu gën a leer waxam na leer nga dégg moom ni mu waxe ak ni mu argumenté waaye imaamun euh, kii al-Hafiz Ibn Hajar bi mu ne wa hada euh, mooy dañuy bañ mu ñaareel bi nit ki daal di faible ci jaamu yàlla mu ne wa lii de moom la tàmbal imaamu Nawawi mu ne waaye wa tuqiba bi baqaa'il maana al-mazkuur ma sawmi ghayrihi ma'ahu mooy maanaa bi day des maanaa bi mu tudd day des ak bu dee day woor beneen bés beneen bés waaw mooy coono googu ak ñàkk doole googu da ciy am waaw waaw léegi euh, mu wax ne imaam an yi nag tontu na ne loolu day jàppulole mu ne wa fiihi nazar waaye loolu am na les ci seet fa innal jubraana ndax bu dee lii réparé laa yanfasiru fii saw loolu euh, tënkuwul ci góor kese ba mooy bal yasulu man naa amee bi jamii afaalil xayri ah ci mboolem jëfu yiw yi kon nag fa yalzamu bu boobaa day obligé boobaa ñu ne ko kon nag minhu ci moom imaam an-Nawawi ak ñi xalaati noonu rahmatullah alayhi ñu ne ko jawaabu ifraadi gi possibilité. nga woor bésub àjjuma moom kese liman amila fii xayran kasiira koo xam ne am na kattan wu def ci ay mooy koor gi du ko sonal mën na cee jëf jëf yu bari kon bu ko waa xanaa kon da naan koog da nga koy génne waaw jëf ci jëf yu bari rek bu ko defee yaqumu maqaama siyaami yawmin qabla wa ba'dahu bu taxaw paasu <laughs> woor bés bu ko jiitu wala bi topp ci woon kaman ataqa fii raqaba comme koo xam ne daa ba daa goreel ab jaam ci bésub àjjuma masalan par exemple wala qaa'ila bi daalika kenn waxul lii <laughs> <laughs> waaw waaw mu ne tab wa aydan ba léegi waxu imaamu Nawawi bi li koy remettre en cause man imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah maa koy wax fa ka anna nahya moom ci waxam day mel ni kon tere bi yoxtasu bi man yoxsha alayhi da'f mooy ki ñu ragal ci moom ak faiblesse kooku kese la dere bi nekk laa man yatahaqqaqul quwwa déet ki nga xam ne moom xam nañ ne am na kàttan leer nañu ne am na kàttan ci loolu waaw te loolu xooxoon nañ la wajj bi al imaam al muzani daal di nettali ci imaamu Shaafi'i ma ne loolu moom dëgërul mu ne wa yumkinul jawaab an haadaa bi anna al madinna uqimat maqaamal ma'inna waaw kamaa fi jawaazil fitri fi safar liman lam yashuq alayhi mu ne waaye wa yumkinul jawaab waaye mën nañoo tontu ci loolu que ne que ne al mooy li ñu njort dañ koy taxawal taxawaalu li nekk ma inna inna loo xam ne nekk na mooy li ñu njorte mooy dañuy njort ne ku woor walla moom lii da lay dal. kon nag ñu teg ko comme si bon kon nag dañ koy mujj def règle ma moo tax ñu tere kon loolu même ki am doole ki ci amul doole lool lay wax loolu règle la day almadinna ah ah moom day taxaw li nga xamante ne mooy maqaamal ma inna waaw mooy li nga xam ne dañ koo njort mooy ci jaamu yàlla yi waaw mooy ci jaamu yàlla yi ñuy jëf loolu ci njortu alabatu zanni lañ ko teg kenn tegu ko ci yaqin waaw kenn tegu ko ci yaqin kenn du la ne ah yow sa njàpp bi foog mu leer naññ naññ que ne raxas nga fépp ak lool loolu xalabatu zanni kese la loolu dañ koy jox place ma inna loo xam ne dafa sax nekk am mu ne comme ni nga xamante ne possibilité nit ki euh, mën a dox buy tukki ci ki nga xam ne day metti ci moom te pourtant ki mu mettiwul ci moom it am na possibilité bi voilà mu ne xanaa ñu wax loolu waaye <laughs> mu ne saalitu waa ñetteelu tax tax xawful mubaalaxa fi ta'zimihi am boroom xam-xam yi ñu ne li tax ñu tere ngay bëral àjjuma loolu ah, ci ab woor ko moom kese ah loolu mooy dañuy bañ nga ëppal ëppal ëppal ci niñ koy màggal yoo xam ne dexelu sharia yi da koy da koy dépasse waaw fa yata fa yaftatin bu ko defee bii nit ki daal di am fitna nag jaaro ko ci bis boobu àjjuma bii Euh, na comme ni nga xam ne noonu la euh, fitnaale la la fitnaloo ay yahudu bi sabti la yahuud yi daal di ami fitna ci bisub samedi ci da yàgg jégg day niñ koy màggale waaye imaam al-Hafiz mu ne waaye wax ji wa huwa muntaqidun bi thubuti ta'zimi bi ghayri siyam te loolu nag day deñ wax ji day fecceeku ci sax goo xam ne mën nañ ko màggal ci loo xam ne du koora waaw mooy bés boobu ajjuma ñu ngi koy màggal kay ba rapport ak yeneen bés yi ci leneen lu kon nag mooy a ah, xanaa mu ne tabliir gi mooy bale ba ba mooy mubaalaxa jéggil dayo ci loo xam ne teguwul ci xaddu euh, sharia loolu mën nañ ko dégg mu ne wa aydan léegi di ko nelaloog comme euh, ñu comme li dal yahuudi ci bésu samedi mu ne mais wa aydan fal yahuud la yu'azzimuna sabta bi siyam beneen mbir mooy mais <laughs> ban rapport moo am ak ajjuma bi ñuy tere ku ci woor mais bé ajjuma mooy samedi yahuudi màggala wuñ ko ci ko woora ah. falaw kaanal malxuusu ah tarku muwaafaqatihim la taxattama saw bu doon ne li ñuy bàyyi xel di ko seetlu mooy mooy bàyyi di dëppook ñoom kononte kon bu boobaa mooy dañoo waroon ne kay woor ki moo gën ndax ñoom du ñu ko woor bi samedi di ko ma kon kay ñu ne woon wuuteeg ñoom kii ah li al li annahuma ndax laa yasumunahu ndax ñoom ñoom ñoom du ñu woor mu ne waqad rawaata soloon Abu Dawud al imaam Abu Dawud wa Nasaa'i ka imaam Nasaa'i wa sahhahu Ibn Hibbaan te imaam Ibn Hibbaan daal na koy wéral min hadiis Ummi Salama ci hadiis Ummi Salama anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yasuumu min al ayyaami as-sabt wal ahad te nee na saa sam doon woor ci bés yi bésu àjjuma ak euh, samedi ak dimanche. wa kaana yaquulu te nekkoon na doon innahumaa yawma iidin lil mushrikiin fa ahabbu fa uhibbu fa uhibbu an uxaalifahum doon na wax ne. doon woor bésub samedi ak dimanche moom yoon saa sam naan ñaari bés la ngir bokkaalekatu yàlla yi mooy benn bi ngir yahuud yi beneen bi ngir chrétiens yi ñoom ñu bay bokkaalekat lañu voilà man nag ba sopp ma yeneen saa sam wuteeg ñoom mu ne rabi'uha ñeenteel ci wax yi lan mooy xikma alhamdulilah li tax sa ges bi tax ñu tere nit ki di woor bésub àjjuma di ko beral moom kese mooy xawfu i'tiqaadi bi mooy bañ nit ki fas ne daa war mu ne lii wa lii moom wax ji bu ko alhamdulilah lu ko fekki bi mi isnayn wal xamis <laughs> bésu ak alxames ak ak kii euh, euh, lundi ak alxames altine ak alxames mais dañoo yoonal ñu koy woor bi <laughs> bokk na ci weeru sunna yi te loolu est tax nañu jàpp ne dañ koo waral dañ koo farataal léegi kon loolu lay wane ne kon bu doon bisu àjjuma yi loolu yàqu na wasayaat yi ah <laughs> léegi baax na mu ne xaamisu hë mu ne juróomeel bi xasiyata an yufrada alayhim kama xasi xasiya sallallahu alayhi wa sallam min qiyamihim layli dalik waaw mu ne juróomeel bi dañ ne ñoom li tax mooy dañuy ragal yoneen saa salaam day bañ ñu daal di koy farataal ci ñoom ragal ñu farataal comme nim mu ragale woon seen di taxaw julli di guddi ah ñu farataal ko ci ñoom mu ne qaala al muhallab mu ne al muhallab nee na muy ibnu ahmad ibnu abi sufra bokkul ak muhallab ci umayyad yi ñaar lañu al-Muhallab ibn Abi Sufra kii Muhallab ibn Ahmad ibn Abi Sufra mooy saari sa Imaamul Buxaari génn àddina vers l'année quatre cent trente-cinq côté yooyu la génn àddina kii boo ko nag Muhallab bële de Muhallab bële door xeex ak xawaari ji non kooku mooy moom ci salaf yi la bokk alors que kii bokkul ci salaf kii àndalu la xam nga fa mu dëkkoon Almariya noo <laughs> tax moom euh, Muhallab bi ibn Ahmad ibn Abi Sufra Almariyi Almariyi xam nga Almeria xam nga ko Almeria Almeria fii ci Espagne Andalousie mais foofu la dëkkoon mo juge la fa woon sax donc <laughs> ñun vraiment jullit ñi on a perdu beaucoup de choses mooy Espagne dëkk Isbiliya ñoo al imam al ibn Abi Jamra al imam al Hafiz euh, euh, euh, Abu Ibn Hazm ñoom imam al al al Qurtubi ñoom imam al al ibn Abd al Barr ni al imam ibn al Arabi ni ñoo ñépp foofu lañ jóge yaa Allah lépp yàq nañ ko mel ni fii fii daray lislaam ma su fee nekk wal iyaadu billah moom mi Almeria <laughs> mooy Almeria Espagne waaw moom <laughs> Almeri yi sax lañ koy wax al euh, euh, Ibn Abi Sufra moom mu ne mu mooy juróomeel euh, kii bi euh, juróomeel bi ñu ne dañuy ragal ñu daal di koy farataal ci ñoom mu ne xaalal al muhallab comme niñ euh, ragale woon yoneen saa sam bañe woon ragaloon ñuy borom di farataal ci ñoom julli guddi mu ne al muhallab nee na rahmatullah wa huwa muntaqidun bi ijazati sawmihi mu ne wax jii moom li ko fecc mooy possibilité bi nga xam ne moom lañ yoonal mi ma ghayri que ñu woor bésub àjjuma woor koog beneen bis loolu day ci wax jee wa bi annahu law kaana kadhalika bu doon ne dañu doon bañ ñu farataal ko ci ñoom kon la jaaza ba'dahu konoon te kon dinañ mën a woor bés boobu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lirtifaay sabab ndax sabab ba ndax ci yonent mooy sharia bi bi yonent saa sabab jógee la la tëj waaw moo tax waxi caaxaan la képp koo xam ne léegi nga mu naan la sëriñ diw moo xaraamal sa nangam waaw waaw sëriñ diw mooy do sëriñ diw ma ne saxaaba sax du xaraamal du daganal dara sariya bi yonent bi saa salaam ba mu génnee àddina la tëj jeex na al yawma akmaltu lakum diinakum waaw bés ni tey lañ leen matalal seen diine seen soobu win ni borom bi bëgg bu ngeen di faatu ngeen ñëwee ko noonu ci moom wala tamuutunna illaa wa antum muslimun jeex na loolu bés boobu la jeexaa bi yonent saa salaam génnee àddina kon mu ne bu dee loolu la kon. lañ ci wax ragal yeneen saasa bu génnee àdduna xam nañ ne kon kenn mënatu fee farataal dara kon kay bu boobaa kon après moom daa war a <laughs> waaye nag eh, eh, imaam al-Hafiz nag ne lakin al-muhallab mais al-muhallab nii hasalahu <laughs> ala zalika i'tiqadahu adam al-karaha ala zahiri madhabi mu ne eh, al-muhallab nag daa dàq wax ji <laughs> li ko yenn ci lii nii li ko yem ci lii nii mooy fas bu ma fas ke ne adamul karaaxa ke ne bon àjjuma kenn na ko sibut loolu kese moo tax mu mu fekki wax ji comme ni nga xam ne loolu la nekk li feeñ ci bazan boobu <laughs> waaw <laughs> loolu rek lay loolu rek moo moo moo la ah waaw loolu la waaye mooy <laughs> mu ne saa di ah, juróom benneel bi mu xaalafatu nasaara li annahu yajibu alayhim sawmu wa nahnu ma'muruna bi mukhalafatihim waaw mu ne lii naqalaha al yi ah, wa huwa mu ne juróom-benneel bi dañ ne ngir wuuteeg nasaraan yi la waaw chrétiens yi ndax dafa war ñoom dafa war ci ñoom ñuy woor bés boobu bésub àjjuma te ñun nag dañoo digal ñu wuuteeg moom waaw mu ne loolu al-Qamuli moo ko eh, moo ko nettali te loolu dafa da'if waaw man chrétiens yi fat ah loolu de man yëguma ko. fan nañ leen farataale ne par dañoo war a woor bésub àjjuma loolu de xawma ma ko waaw ku ku ci xam nag nga wax ma dara boo tax walla <laughs> daal nee na wóoboo yi wax ji moom dëgg léegi nag kon wax yi la mu ne daal léegi ñoom muy dëgëral mu ne nag wa aqwal aqwal li gën a dëgër ci wax yi mooy aw wa awlaaha bi sawaab gina yeey ci li tax ñu tere ngay beral àjjuma moom kese ci woor mooy aw awwaluha bi njëkk bi mooy bi ñoo am nul Qayyim doon dëgëral waaw këne lenn kese la bésub feet la loolu la bésub la mu ne warada fiihi sarihan mu ne loolu rot na ci lu koy leeral xadiisaani ñaari xadiis ahaduma benn bi rawaawul xaakim al-imaam al-xaakim moo ko solo wa ghayru kurul moom min tariiqi Aamir ibn Ladun min Aamir Ladin wala an Abi Hurayra marfu'an mu ne léegi mooy xadiis boo xam ne Seydina Abu Hurayra la ko Seydina al-Xaakim jële ci loo am nu ñu yëkkati la mu ne yawmul jumaa saa saa ne moo ko bésub àjjuma yawma iid bésub iid la fala taj'alu bu leen def yawma iidikum seen bésub iid ki yawma sawmi siyaam bu leen jël seen bésub iid di ko def bésub seen woor illaa an tasuumu qablahu aw ba'da yeneen saa tam ne sauf bu dee da ngeen a woor ab bés bu ko jiitu wala boo xam ne buy ñëw ginnaaw la. mu ne wasaani beneen xadis mooy rawaahu ibn Abi Shayba al-imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba moo ko solo bi isnaadin hasanin an Ali jëlee ko ci sanad boo xam ne bu baax la bu rafet la jëlee ko Sayyidina Mawlana Ali asadullah al-Ghalibi amirul mu'minin radiyallahu anhu mu ne foofu wa qaala man kaana minkum mu ne yoneen saa salaam dane mooy Seydina Ali mu ne nee na wan kaana minkum mutatawwi'an képp koo xam ne day mel ni nag hadis la bu mu képp koo xamante ne ci yéen day coobarewu min a shahri ci woor fal yasum na woor yawmal xamis bisu alxames wala yasum te bu mu woor yawmal juma bisu ajjuma fa innahu ndax bisu ajjuma yawmu ta'amin wa sharabin wa zik bisu lekk la bisu naan la ak tudd yàlla